kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala ñu ñëw ci saar bi nga xam ne moom lañ yemoon muy suuratul ahzaab ci jataay yi ñu génn gisoon nañu fi alquran ni nga xamante ne nii noonu la boroom bi azza wa jalla nettalee xare bi nga xam ne mooy al ahzaab ñu xame ko tamit ci al xandaq ay xare bi ci tegu muy gazwatu bani qurayza xare bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dem ca yahuud ya doon jàppale mbooloo yoo yële jóge woon ca Quraysh Ghatafaan kon nag gis nañu kon gis nañu kon commencé nañu gis nga bañ tàmbalee léegi ca suuf ba léegi ca naas ba léegi di yéeg am na kon xare yuñ fi romb gis am na yoo xamante ne ghazwatu bani nadir waaye tuddoon nañ tamit banul mustaliq bi ñuy gis ca ghazwa suuratul xujuraat bi ñuy wax affaire li jëm ci wàllu ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci wàllu zakat yi ngir ñu dem jëli ko nettali boobu boobale tuddoon nañ ko ak yeneen ak yeneeni xare yoo xamante ne nii bii kon gis nañ saar bii moom mooy dafa ñëw di wax complètement ci li nga xam ne mooy xare yoo yëla di àl ahzaab kon nag mooy lan mooy moom mais da ngay gis ne alquran suñu borom tabaraka wa taala mooy tegalewu ko comme ni nga xamante ne nii xare par benn benn ndax waxoon nañ la xareen yi ni nga xam ne noonu la tegaloo woon comme ni nga ne nii noonu la ko saaxibul xilaas radiyallahu taala anhu wa arda di sayyidil xaaji malik alayhi ridwaanul maliki waxewoon abwa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma'a sulaymihimi wa qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu ghatafaanun thumma buhraanu wahdun wa qatlun ghumami xamra nadiru riqaacu mawcidu maca duumati muraysiicu wal ahzaabu laa tanmiil kon gis nañ ne kon suuratul ahzaab mooy xareb ahzaab gis nga kon ba mujj ndax ba mu commencé ab waa buwaatun yooyu yépp xare yi lay lim ba fii mu ne muraysiic ginnaaw muraysiicu wal ahzaabu mooy kon xare mu ngi am ginnaaw ahzaab te loolu waxoon nañ la wute yi ci amoon ci la muray ginnaaw muray sin ci la ahzaab am waaye ginnaw bi bi mu waxee loolu mu ne quraydatun walla ndax qurayda moo ci tegu muy ghazwatu bani qurayda quraydatun thumma lihyaanun hudaybiyatun wa ghaabatun khaybarun waadil qurastalimi waaye ñun ñu ngi fan lañ leen lañ gis kon am na xare yu bari ñu gis banu nadir romb na fi waaye gis nañu banu mustalik tudd nañ ko waaye ghazwatu ahzaab gis nañ ko Qurayda gis nañ ko Quraydatun thumma lihyaanun kon Qurayda lañ mujjee gis noonu walillahi alhamdu wal minna kon nag mbir yaa ngi noonu suñu borom noonu la nettalee saar bi nag muy continuer nag di dugg nag ci mbir moo xamante ne ginnaaw nettali bii nii jëm ci wàllu li ci wàllu xare yii nii muy wax loo xam ne saar bi waxoon nañ la ko bi ñu koy ubbi mooy di wax ci wàllu ni ñu war a fonk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak bañ koo lor ak jullit boobu même muy lor buy tukkee sax ci jullit ñi loolu lépp borom bi tabaraka wa taala daf ko xaraamal ci ni nga xamante ne nii noonu la ko xaraamale ci saar bii nga xam ne ni muy tuddee fi muy tuddee xare yi lay tuddee liy xew ci biir kër yi nga xam ne loolu dañoo lëkkooroo dañoo lëkkaloo képp koo xamante ne sa kër doo fa jàmbaar manoo muñ yenn yi mënoo faa nekk modèle mooy na la leer ne boo demee ci xare yi doo fa def dara wala sax dag du dem suñu boroom nag day nettali fii xew-xew boo xamante ne nii al imaamu muslim ibnul xajjaaji alqushayriyu an-naysaabuuri soloo na ko ak sëriñam di al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal mooy imaam muslim taalibe la woon ci imaam ahmad en même temps da ngay gis ci saxee bi mu naan xaddatanii nettali na ma ahmad ibn hanbal muy ahmad ibn hanbal mooy boroom ngiiru hanbal yi comme ni mu newoon sëriñ ci al imaam abu daawud waaye ni mu newoon sëriñ tamit ci al imaam al Buxaari yu rahmatullahi alayhim ñoom ñaar dañoo solo kon imaam Ahmad ak taalibeem bi imaamu Muslim ñu jële ci Seydina Jaabir ibn Abdillah ci nettali bu gudd la muy nettali li tax aaya bii nii wàcc aaya bi ñu war a gis muy laaya bi nga xamante ne nii mooy ju mooy ñaar fukk bi ak juróom ñett suñu boroom yor Seydina Jaabir mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne dafa amoon benn dafa amoon problème bu xewoon këram mooy ndax loolu dafa xew gis nga lool eh, am na fu ñu ko doon yàgg nañ koy junju que ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom da koo def royukaay boo gisee mu naan man innama wax leen ne innama ana basharun mithlukum dama nekk ki li nga man dëgg-dëgg mbindeef laa comme yéen yuuxaa ilayya dañ may wax yu waxoon naa la dekkiwul tekkiwul mukk këne mooy li ñu wutaleeg moom rek mooy wax yu bi mooy ah muhammadun basharun walakin laysa kal bashar ñépp xam nañ ne sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam bindeef la waaye xam nga ne moo sori na ak li nga xamante ne nii moo mooy bindeef yi ni ñu mel moo tax waa Makka laata nga xam ne sax la lañ koy yónni muy officiel ñoom ñoo ko woowoon yaa fi yaa fi gën a wóor kon kooku xam nga yaakaar nga ne moom ñépp a yoonam bu ñépp bu meloon ak ñépp moos temps yooyu dinañ ko waxe loolu kon xam ne loolu du du du gisin bu jub de léegi mooy lay xew ci këram suñu boroom def ko mbindeef def ko nit waaye dafay xew muy gis ne lii nii xam nga mu ngi waxoon ci ja ci ci laaya yee ñu génn ci naan laqad kaana lakum dëgg-dëgg nekk na ñeel leen fii rasuulillaahi ci ndaw yàlla li uswatun hasana royukaay bu matamat bi gën a rafet moom la kon nag mooy kooku foog nga xam ak dundam ñàkk koo xam nag moo tax nit ñi foog ne ñoom dañuy idéaliser affaire yi jàpp ne waaye affaire yi voilà moom yëlee di wax ay leer kese waaye leer googu c'est bien xam ne voilà mooy leer gi fi borom bi indi waaw moom mooy nuurullahi leeru yàlla gi mu indi ngir leeral àddina bi waaye nag mooy borom bi da koo teg ci kaw suuf andi ko fi muy jànkonteel li nit ñiy jànkonteel di am ay problème ci këram comme ni ko nit ñiy amee waaye nag mooy lu foofu la yem léegi nan la ci doxale la borom bi bëgg ñu xam bu ko defee ñun ñu jaar noonu ne loolu moo tax mu mën a nekk suñu royukaay waaye bu doon ne dañoo jàpp ne waaw kooku moom moom kenn manu koo roy déedéet loolu laa la waxoon loolu njuumte la bu dee yonent bi alay saa saa mi raw ñépp lu suñu borom ne mooy seen royukaay kon keneen kan ngay tudd naan kooku kenn manu koo roy déedéet man nañ koo roy kay roy kay mën naa ne voilà kon nag affaire bi loolu la léegi nag Seydina Jaabir ibn Abdillah ndongo la moom it baayam baayam ndongo la woon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi faat baayam Uhud keroog ci xare Uhud ba Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon problème këram mooy ak ay soxnaam léegi nag bi nga xam ne nag ci lañ am problème ndax lan dañ ko doon laaj dépense dañ ko doon laaj mu lu bari quoi di ko laaj loo xam ne moom amuñu ko ko waaye ñu koy laaj ngir mu defal leen ko comme rek li nga xamante ne nii kenn ci ñun noonu lay tooge bu dee ko yàlla <laughs> def nga am soxna soxna li man na laa laaj bés woo xam ne yow lam lay laaj yoroo ko waaw léegi nag lu mel noonu nag moo xewoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag toog këram saxaaba yi yëg ko ñoom buñ mësoon a yëg ne problème am na kër yonent bi alayhi salaam kenn ñépp bàyyi li ngay def day nekk ñoom loolu rek kay nekk seen problème ñu ñëw ci jàkka ji fees fa del mu ne Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anhu wa ardaah daal di agsi ñëw fekk nit ñi ci buntu jàkka ji ñu ñu ci jàkka ji ñu ngi toog ci buntu yonent bi alayhi salaam ndax këram ak jàkka ji presque ñoo takkaloo woon léegi nag bi nga xamante ne mu ne fa wajada naasa juluusan bi baabi nit ñee ngi toog ci buntu kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaaxle saxaaba yépp jaaxle ndax problème familial boo xamante ne mooy bu néegu sëy moo xew léegi nag Seydina Abu Bakar mu ñëw ka ña fa nekk ñépp Seydina Abu Bakar bi mu ñëwee ñam fa fekk kenn la ci yonent bi alayhi salaam joxul ndigal mu dugg si Seydina Abu Bakar bi mu ñëwee dafa laaj ndigal laaj ndax dafa am benn xale boo xam ne benn jaam boo xam ne jaam la woon ci yonent mi alayhi salaam moo nekkoon ci bunt bi léegi nag kooku bi Seydina Abu Bakar agsee laaj ko ndigal pour wax yonent mi alayhi salaatu salaam ne man Abu Bakar maay laaj ndax man naa dugg si moom dafa laaj rek Seydina Abu Bakar yonent bi saa saam ne ko na ñëw moom na ñëw moom Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu daal di ñëw Seydina Omar daal di ñëw moom itam ñaan ndigal ñu ñu permettre ko waaye am na ci yeneen riwaay yoo xam ne Seydina Omar ci boppam moo ko nettali surtout ca mbiru Sayyidatu Hafsa tuddoon nañ ko ci suuratu Tahrim boo xam ne nee na man damaa laaj ndigal lu bari laaj mooy joxuñu ma ndigal ba finalement léegi jaam bi ñëw ne ma ne ay ay Ibn al-Khattab ne ma ñëwal yonent bi saa saam nee na nga dugg gisee léegi nag nee na maa ngi ñëw fekk yonent mi alayhi salaatu alayhi salaatu wassalaam man Omar mu ngi toog léegi nag mu ngi mu mu ngi toog daal di jaaxle mooy daal di toog noppi ñi nga xam ne ñoo ko soxna yi nag daal di koy wër mooy soxnaam yi insha allahu taala bu ñuy tàmbalee verset bi muy laay bi dinañ tudd ñan lañ woon waaye dañuy tudd soxnaam yépp waaye dinañ wax ñan ñoo fa nekkoon. voilà ndax am na ñoo xam ne dinañ leen tudd te nekkuñu fa woon insha allahu taala jamono yooyu mooy dundaguñu woon ñu ñi dundaguñu woon ñenn ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo seetloo mbir mi ni mu mooy ñenn ñi voilà ñoom dundaguñu woon ni mooy génnoon nañu àddina léegi nag mu ne ma fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon mu ngi jaaxle toog sax euh, soxnaam yi daal di koy wër moom léegi nag nee na ma ne waaw man nag ma gis man Seydina Omar ma gis ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk na kat ci ci njàqare ma ne xaaral dinaa wax lu ko leerloo mu jóg wax daal ne ma yonent bi alayhi salaatu salaam yow de boo gisoon bint Xaarija mooy soxnaam si soxnaam si nga xam ne ci waa Medina la bokk ala saakini afdalu salaatu wassalaam moom Seydina Omar tey boo ko gisoon mu ma doon laaj dépense léegi bi may laaj dépense mu daal di jóg daal di koy daal di koy euh, <laughs> duut baaraam ci kii bi ci ci ci ci doq gi léegi nag yonent bi alay saar saam di ree nee na yonent bi alay saar saam ne ma waaw ñoo comme noonu man nag ñii nga tiim ñii nga gis nii soxna yi tiim ma nii ñoom itam loolu lañ may laaj ñu ngi may laaj loo xamante ne nii mooy du laaj mooy di laaj loo xam ne ñoom moom yonent bi alay saar saam yoru ko ngir jox leen ko moom lañ ko doon laaj naa Abu Bakar bi mu déggee lool mooy gis nga Seydina Abu Bakar radiyallahu ci teggi ni bi mu moom nekku fa sax di laaj yonent bi alayhi salaatu salaam fekk na yonent bi alayhi salaatu salaam nekk koo xam ne dafa jaaxle soxna yaa ngi ko tiim moom mu ñëw rek toog waaw noppi waaw ci ci dalge teeje wallahi wa siddiq kooku mooy siddiqul umma moo jàngal li nga xam ne mooy ay teggin ñépp bi mu agsee moom waxul dara ndeke Seydina Omar bi mu ñëwee comme que moom mi ngi gis ne yonent sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci njàqare mu ne naa wax lu ko reetaan loo gis nga moom itam fi mu doon gisee lu lépp bu ci nekk nekk lu rafet boo xamante ne nii noom noonu lañ doon doxalee ak sang bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag bi mu demee noonu Seydina Abu Bakar dégg li Seydina Omar bi mu waxee loolu yonent sallallahu alayhi wasallam ne ñoom itam dañ maa wër nii di ma laaj dépasse Seydina Abu Bakar jóg daal di dem ci sayyidatu Aisha fi mu toog di ko duut baaraam ci ci ci ci ci doq gi naan ko lan moo tax naan ko lan moo tax ngay laaj sayyidna Umar gis sayyidna Abu Bakar def lool moom itam mu jóg ci doomam ndax doomam nga fa woon muy sayyidatu Hafsa bint Umar radiyallahu anha anhuma daal di moom itam di di di duut baaraam di jam baaraam ci ci ci ci doq gi naan ak ak put gi naan ku nekk naan ko Seydina Abu Bakar naan lan moo tax ngeen di laaj yonente bi alayhi salaatu salaam loo xam ne leer na leen ne amu ko ngeen ko koy laaj lu tax ngeen koy laaj kon nag bu leen ko laajate dara loo xamante ne nii moom moom yonente bi alayhi salaatu salaam amu ko loolu nag <laughs> léegi bi ñuy wax loolu nag yonente bi alayhi salaatu salaam ginnaaw gi nag mu dal di leen toog weer lu mat weer bàyyi leen noonu parke leen